bismillahi wa ma tawfiiqiya illa billahi bismil ilahi ci barkeb sayxunaa mi gën tey xaadimal mustafal muxtaari xettilinu weer wii di soppet borom tuubaa di xëy bëgg a dem te doon ndegam dible géeyam dem gi metti nanu weer wii bu feeñaa borom tuubaa du noppalu ngir day kër kër yi jaamu buuru booyi gindi nanu bi laylatil xadri mbootum weeru koor wi lanuy dagaana seex bamba seytaane ñu ñoom sorinu noo ngi yërëm salu tey yoppoorlu tey sippikoo kay yox yoxee kay ragal di pénc làqu nanu seex bamba làqu nu fii duniyaa wa aaxiratin ngir yaa di sang bi nuy saw jaam te fagguwunu tabul nu jàppe sunuy jëf nang nu jàppe sunuy xol mbàkke bal la defal nii ndax te faral nu mboolem sunuy bàkkaar ci wayafal aku ñawante ci weer wii xëy te te bun nëxee na nga tee yal bun dëngee nga jubal bun tilimee raxasal ban set setaale yokkal nu fan yi te xol yi dolli sunuy wërsëg mu doy sëkk tan jaamoo ko dimbali nu ci darajey weeru koor wi bamba daa laxasoo di bégle tey dundulee kay waare fatti wunu tey tagg xayral baraaya dëhëra fii abadin hinda sabaahi wa fil masaa'i séere nanu alayhi salli wa sallim daa'iman abadan walaali wastahbi ëskay nun siyaare nanu saxoo durus fii kitaabillahi mustamanin fii kulli waqatin wahiinin bamba fawqa nanu moo tax nu sadd bayit yi nun di wut ngërëmam yal nañ ko làq ci mbootam weer wi soobu nanu yal nañ ñu ci mbootum weer wi yokku nu gëm dalal sunuy xel teral suñ xol ba tëngatunu yaanu gënal ñépp ak lépp ak lu nekk lu ne yaa gën ci nun loola yaara man nga nun mënunu yaanu gënal ñépp ak lépp ak lu nekk lu ne yaa gën ci noon loola yaara man nga nun mënunu yaa nu gënal ñépp ak lépp ak lu nekk lu ne yaa gën ci nun loola yaaram man nga nun mënunu weer wii di sa soppe yor say màngasi ni njariñ lanuy dagaane nga faj sun aajo far gënenu pexem jabar buy lu xus buy gasiree naka fas lum ñang-ñang borom tuubaa ngi làqu nanu waxee ka waa ji yor wirdam di ñaanaka dog ay xeetimam akatar yaax bum nu gis sa ngenu ak lépp luy lore fii duniyaa wa axiratin min sharri famin waxay min mbàkke bootu nanu ci waaju ànd ak boroomam mbàkke doy nanu far bit dak xi wal jal bi sant nanu ngir sant buur ba ngir sant buur yàlla moo war jaam bu nekk gërëm sëriñ bu mag bi asal moo war yërëm lu nanu ngir sant buur yàlla moo war jaam bu nekk gërëm sëriñ bu mag bi asal moo war yërëm lu nanu bekkoor bi rëy na ba tiital xol yi cër yi sa tëf te yaanu daa wallu bun tiitaa nga gendiku nu yaaram bi wallu nu bul nuy topp yow lanu am sottil nu xiiwal yi bam doy mbàkke sonn nanu astaxfirullaha tub nan lépp lun masa def te muy lu neexul borom tuuba am yor jamono te bi taw niiru yërmande njariñ ba mu doy ba mi naat yow mi yor sañ-sañ bi dimbulinu lim naa bayit yi nu barkeeloo ci sang bi muy laamun li mu weer wi yal ne sun mbégum jamono nangul nu ñaam gi te faj sun aajo yépp bi kun ci lun wax ak lun waxul yaa xam de xamunu alhamdulillahi rabbil alamin halas Seyxul Xadiim mi ki tax buur yàlla xet ci nunu alhamdulillahi rabbil aalamiin halash Seyxul Xadiim mi ki tax buur yàlla xet ci linu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin mu teg ci li nga xam ne moo jëm ci weeru gàmm